ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ci ahkaamu zakaa muy attey zakaat gisoon nañu ñu ngi woon ci shuruut ci charte yi boo fàttale ko <clears throat> ci définition bi ñu waxoon az-zakaatu shar'an mooy axdu shay'in maxsuus min shaxsin maxsuus min maalin maxsuus ala awsaafin maxsuusa li ashxaasin maxsuusin fi waqtin maxsuus ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati jeexaloon nañu li jëmoon ci euh, min shaxsin maxsuus mooy waxoon nañ la dafa am ñaari charte charte yoo xam ne condition yoo xam ne day concerner kenn waa ji nga xam ne mooy shaxsun maxsuus ki nga xam ne moom moo war a génne zakat mu am yeneen condition yoo xam ne dañoo ne alal ji nga xamante ne nii moom lañuy génne zakat ndax bu alal ji amul zakat atte mën la taxaw ndax ruknu la ci al maal kon bi ñu gisee nit ki nga xam ne moom la zakat di war kene day nekk jullit kooku day nekk jullit d'abord mooy day nekk jullit an yu'mina billahi wa rasulihi mooy day gëm buur yàlla subhaanahu wa taala gëm yonent bi aleyhi salaatu waaye day nekk koo xam ne ku libre la du nekk jaam du nekk jaam ginnaaw loolu mooy comme li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax innamal a'maalu binniya mooy jëf yi dañoo aju ci seeni yéene mooy jullit bi zakat kasola nit ki man da ñàkk yéene <coughs> waaye gisoon nañ ne bu dee ne ki nga xam ne dañ koo forse ki nga xamante ni dañu koo forcer nga xam ne moom ak nay moo tax joxewul zakat gisoon nañu masala moomu këni dañ koy forcer nangu ko te moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu boroom ne ko xud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum dane ko xud jëlal jëlal min amwaalihim ci seen alal yi sadaqatan loo xamante ne nii zakaat la boo xam ne ci nga leen di laabale di leen ci setal te bu ñu joxee seen yooyu dee leen ñaanal ndax sa ñaan yi yi ngi leen di ñaanal sakanun lahum da leen di dalal waaw kon kooku dañ koy forcer nangu ka koy fo ka koy nangu ci moom muy sultaan bi le pouvoir kooku noonu yéeneem doy na bu boobaa kàntaa waa ji digganteem ak boroomam xam nga ne lu yéene amut xam nga ne kooku bu ko kenn forcé wul du joxe mais kenn du ne comme que kii la nañ ko bàyyi waxoon nañ la day mel ni rek waa ji ne julliwul bañ war koo fàtt ko gis nga boo julliwul heure bi mu jóg julli parce que day bañ a diyee mais kenn du ne ko même boo jullee dinañ la faat parce que yow sa yéene baaxul déedéet gisoon nañ tamit almajnuun ndax moom adamu takliif ki nga xam ne dafa dof ak ki nga xamante nii ak ki nga xamante ne xale la ñooñu gisoon nañu seeni mbir këne ka koy jël ci ñoom mooy yéene bu dee gone gi ki nga xam ne mooy tuteuram di toppatoo alalam moo ko yéeneel ndax az xaqul maal aqu alal la comme li Seydina Siddiq aleyhi ridwaanullahi waxoon <coughs> am na lenn luñ lu ñuy bi ma dégluwaatee affaire bi mooy euh, euh, aviw xanafiye yi rahmatullah alayhim dese naa mat ni ñu ko tudde parce que mooy majnuun ak gone xam nga dañ ne la woon dafa am avis boobu mooy munu masala boobu masalaam est-ce que bu dee ne ki nga xam ne c'est un dafa am alal joo xam ne mat na nisaab mat na remplir na conditions yi tax zakat war ci est-ce que kooku dañ koy génneel zakat wala déet xale bi it bi nga xam ne majeurul est-ce que dañ koy génneel zakat walla diir ci alalam jooja gisoon nañ ne xanafiya yi dañ ne kenn du ko génneel zakat waaye seen wax ginnaa affiné noonu ñoom dañu ne xanafiya yi dañu ne bu dee mbay mi la az-zuruu wa thimaar bu boobaa mën nañ leen a génneel zakat mën nañ ko cee génne mën nañ leen a génneel moo xam ki dof wala ki nga xam ne majeurul waaye en dor de ça kenn du génne zakat ci yeneen alal yi comme zahab yeeg or yeeg fidda yeeg xaalis beeg leneen urud tijaara ak leneen lu mu am kenn du ci génne zakat waaw mooy yi nga xam dañ ko exposé ngir jaay ko ay ay xaraki bëyëg yooyu bu ko amee barile ko troupeau ndax dafa donn baayam moom liir bi wala xale bi nga xam ne nekkagul majeur kenn du ci génne zakat li ñu koy génneel zakat fenn kese la mooy ci athimaaru wal hubub ci wàllu mbay meek yooyu ñoom loolu lañ wax loolu laa fàttoon préciser bu baax ndax wax ji ne duñ ci génne zakat du tout loolu dañ koy eh, avis bu ñuy toxal ci seydina muhammadul baaqir waaw radiyallahu taala anhu këne moom dane loolu kenn du ci génne zakat parce que zakat comme ni ñu ko waxe woon ci jataay bii weesu dafa soxla yéene te xale amul amul yéene ki dofit amul yéene te suñu boroom moo wax ci xadiis sayyidat yonent mi alayhi salaatu salaam ci xadiis sayyidatu Aïsha comme ni ne ci sunan abi Daawud ak yeneen këne rufi'al qalam yëkkati nañu xalima gi ci ñii ba mu leen tuddee mu boole ci wa anil eh, saghiri xataa yaxtalim wa anil majnuni xataa yafiiq mooy dindi nañ xalima gi togguñ leen jëf duñ leen bindal dara ci bàkkaar kan mu boole ci as-sabi xale bi ba ni muy majeur ba ni muy génte nekk majeur waaye yi dindi nañ responsabilité kenn du ko topp jëf kan mu ne ki nga xam ne moo wéradi buñ nee wéradi mooy koo xam ne ak ndof moo ko dugg xataa ba ni nga xamante ne ci lay ximmali ximmalikoo jóge ci ndofam googu nekkaat nit mooy retrouver waat ses raison sa raison ak ay xelam kon lool précision lool mooy xanafiya yi kon ñoom seen wax lool mooy lan mooy gone dof kenn du génn ci seen alal zakat ba mu des bu dee wàllu mbay mi la waaw léegi nag tey comme ni ñu ko diggee woon ñu ginnaaw biñ paree charte yi jëm waa ji génne zakat l'islam liberté ak yéene gi nga xam ne moom lay am léegi ñu waroon a gis yeneen façon charte yoo xam ne cette fois-ci day concerner li nga xam ne mooy alal yi mooy alal ji premièrement muy min maalim maxsuus ba léegi ci définition bi rek lañuy leeral bu ñu leeralee définition bi ba jeex mooy pare nañ waaw shaxsun maxsuus wax nañ ko pare nañ buñ après dañuy ñëw ci ni maalin maxsuus buñ pare paree axdi shay'in maxsuus mooy loolu ñuy jël lan la ñaata lay tollu ci alal ju ne buñ paree ci lool fii waqtin ma ma ma ma maalum mooy kañ la maxsuus bokk ana kañ est-ce que alal yi saa su ne weer woo nañu ñëw jël ci dara lool il faut mu leer waaye buñ paree ala awsaafin maxsuusa ci lañ ne nii mooy ci shurut yi waaw ñu ngi koy gisaale ci biir ci biir mooy ana charte yi ci kaw yan melo la mbir yi war a mel ngir ñu ne lii nii zakat war na ci li ashxaasin maxsuusin ñu jël ko di ko jox ay nit ñoo xam ne lu jagoo la nit ñooñu ñuy jox sarfu zakat ñan lañ koy jox loolu après ñu gis ko bu ñu paree ci lool mooy pare nañ ci zakat waaw définition kese ngay leeral sujet bi jeex léegi kon alal tey ñu ngi ci min maalim maxsuus fii nii li ñuy njëkk a gis mais mooy alal mooy lan lan mooy alal dañ naan la alal du ay dollar kese ay dalasi wala ay euro wala ay yen waaye bien immobilier bu ma amee samay kër loolu alal la bu ma amee samay jur troupeau animo domestiques loolu alal la kër gi ma dëkk sama alal la lal bi may fanaan sama alal la yére bi may sol alal la tool bi ma am alal la oto bi ma yor alal la fas wi may dawal bu dee lool laa yor alal la mooy lépp yooyu yépp alal lañu chaise bi ma yor sama kër fauteuil bi yooyu yépp ay alal lañu yooyu yépp ay alal lañu léegi laaj bi mooy est-ce que nag zakat ci alal yi yépp la war waaw parce que charte bi ñuy njëkk a gis nii ci wàllu alal ginnaaw bu ñu waxee lan mooy alal la pare mooy yan ñooy alal yi nga xam ne parce que dafa am alal yoo xam ne ñoom la suñu boroom ñoom la sharia ne alal yii la ñuy jële zakat bu dul alal yi kenn du ci jël zakat xam nga kon loolu jar naa xam ah? yan condition la alal ji di remplir ngir ñu ne alal ji bokk na ci nga xamante ne frappé par la l'impôt légal la zakat alal yooyu alquran tudd na leen mais yenn yi tudd na leen ci lu leer yenn yi dafa mujmal yonent bi alayhi salaatu moo ko leeral ci sunna bi nga xam ne yi nga xam ne ñoo ci gën fës ci alal yooyu muy az-zahabu wal fidda muy az-zahabu wal fidda muy oor ak xaalis lool fan la ko alquran wax mooy suuratu tawba fi suñu boroom naan walladina yaknizuuna aldahaba walfidda wala yunfiquunaha fi sabilillah fa bashirhum biadaabin aliim yowma yuxma calayha fi naari jahannama fa tukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum haadaa maa kanaztum li anfusikum fa duuquu maa kuntum taknizuun muy fi alquran di waxe suñu boroom subhaanahu wa taala naan alladi walladina ak ñi nga xam ne yaknizuuna ñooy rënk ñooy rënk di denc ak zahaba li nga xam ne mooy oor alhamdulillah arhamukallah wal fiddata ak li nga xamante ne nii mooy mooy xaalis bu ma nee or nag xaalis nag jubluwuma ci ñu naan xaalis franc fa bi ma yor billet franc yi ma yor wala pièces yi walla billet euro yi ma yor wala dollar yeeg yooyu déedéet xaalis or bi mooy or pur comme les lingots d'or comme or yi jigéen ñiy takk ak yooyu noonu xaalisit yooyu loolu lañ ci jublu mais tekkiwul dalasi bi wala uguye bi mu ne kon walladina gaa yi nga xam ne yaknizuna ñooy rënk di denc di def kanz addahaba li nga xam ne mooy or wal fiddata ak xaalis wala yunfiquunaha te duñu ko dépenser fi sabilillah ci yoonu yàlla mu ne gaayoo yële fa bashirhum bi adabin alim bégal leen jox leen la bon nouvelle ci bugal mu tar mi leen di xaar seen àddina waaye buñ demee ci yawma yawmal qiyaam yawma bis ba nga xam ne yuhma alayha fi naari jahannam lañu leen di tàngal jër lakk ko ci safaraw jahannama ba mu tàng jër seen or boobu ak seen xala seen alal ga ba mu nekk lu tàng jër di di di di di xonq cur fatukwaa biha jibaahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum ñu leen koy ñaas ci seen wet yeeg seen xar kanam yeeg hein ah, seen gannaaw yi naan leen hada lii ñu leen di ñaas tey de maa mooy la nga xamante ne nii kanastum moo ngeen rënkoon li am anfusikum ngir seen bopp la ngeen doon dajale suñu boroom naan farataal ci zakat joxeloon ko ngeen bañ naan mu sa mu am mu joxe xawma mu ñàkk booy sakkanal da am booy joxe dangay ñàkk te gisoon nañ ci définition bi ne az-zakatu huwa an-nama zaka mooy luy yokk non seulement day yokku tiyaabaay nit ki di ko gën a jegeel ci boroomam muy yokk digganteem ak boroomam mais suñu boroom day ubbil boroom alal jooju nangoo joxe zakat ay pistu xiiwal ak barke lay def ci alalam waaye nag inna ash-shaytaanu ya'murukum bil faqr li suñu boroom wax moo ci ne subhaanahu wa taala shaytaane day digal nit ñi bil faqri ci ñàkk waaw ñàkk système bi gaa yi topp yépp foog ne mooy defar seeni mbir ay deti neen la bu ñu ci génnee lañu am dañ leen di yéeneb sarax buñ leen saraxul duñu dund moo tax ku doon wax al imaam sarax si al imaam as-Saraxsi raxmatullah alayhi mu ne gis nga ci euh, mooy gaa yi jiite nii gouverneur yi président yi wag ñiy jiite réew yi nii wala province yi gouverneur yi ñooñu wala prince yi ba pare seen alal yi ñu yor daganul parce que alalu noggatu nangu la alal joo xam ne dañ koo jële ci ñuy administrer ci loo xam ne ak tooñ la hein mu ne ñooñu ñoom dañ leen a war a jox zakat parce que gaa yu ñoon dañoo ñàkk <laughs> parce que bés bu ñu leen bés bu ñu nangoo alal yu nit ñi nga xam ne mooy yi ñu yor yépp di ko góondee nit ñi ñu naan tey le prince laayi prince bi gaay yi gars yi la famille princière moom alal mu ne alal yooyu yépp nga xam ne bu ñu ci génnee àq nit ñi dootuñ dese dara ay fuqara la ñuy mujj doon ñooñu war lañu leen a mën a jox zakat <laughs> waaw loolu mooy iblis moo leen di digal lan alfaq yow da ngay nekk di leen ñee ndekkete lépp àq la waaye lépp otoom bu rafet beeg lépp det la waaw këram gi sax det la waaw ñun ñu échelonner ko ci ay vingt cinq ans du ko mas a fay du ko mas a fay bu deewee ñenn ñu ne ah comme ni ñu waxoon rek yi man moom duma nangoo doon waajooju kon nag ash-shaytaanu ya'murukum bil faqr suñu boroom nag ne comme que yéen a ko rënkoon ñëw leen hada ñu leen di ñaas loolu le naan leen hada lii maa li nga xam ne kanaztum moom ngeen rënkoon li anfusikum ñeel seen bopp fa zuqu ay wa mos leen maa la ngeen xam ne kuntum nekkoon ngeen takk ni zuuna doon ko rënk doon ko doon ko denc ci alal ngir bañ cee joxe yàlla bëgg kon foofu alxuraan tudd na lan al dhahabu fidda waaye tudd na yeneen façon alal yi nga xam ne yooyu dañ ciy joxe zakat dinañ ñëw nag ci détail dañuy wax li alxuraan tudd ba pare après buñ ñëwee ci wàllu beneen charte charte nisaab ci boobale la ñuy xool est-ce que damay am or rek ñu ne ma kaay génne ci alal wala yan façon or la ñuy or ak xaalis lañu ñu war a génne alal ak yeneen yi muy tudd tamit pare yi alquran tudd na façon alal ginnaaw oor muy li jëm ci wàllu mbay mi ak la ciy génne comme ni mu ko waxe ci suuratul an'am kulu min samarihi ida asmar wa aatu xaqahu yowma xasaade wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin suñu boroom ne kulu min samarihi ida asmar lekk leen ci meññeefu li ngeen bay ida asmara bu période de récolte période de ñor de ñor bu ñoree hein na ngeen ci lekk waaye wa aatu xaqahu na ngeen joxe àqam bokk na ci tur yi ñuy woowee zakat loolu waxuñ ko woon ci définition bi mooy gisoon nañ sadaqa comme li alxuraan wax xud min amwalihim sadaqatan loolu zakat la ci jublu xaq tamit comme fii wa aatu xaqahu xaq bokk na ci turu yu zakat yi bokk na ci turu zakat yi waaw ak wa aatu zaka zakat ci la hmm? yooyu tudduñu ko woon eh, léegi eh, buñ ci romb rek dinañ ko souligner kon mu ne kulu lekk leen samari yi ci meññeefam ida asmara bu ñoree wa aatu te ngeen joxe xaqahu mooy zakaatam ma yawma hasaadihi bés ba ngeen koy góob mooy tool bi bu ma amee tool hein façon alal yi mooy dañuy ref buñ ñëwee la ñuy xool est-ce que yan façon léegi est-ce que lu ñuy bay lu ne dañ ciy génne zakat loolu après nañ ko gis léegi mais nañu wax li alquran wax rek pour l'instant kon wa aatu ngeen joxe xaqahu xaqam yawma xasaadihi bésub récolte bi wala tusrifu bu leen yàq ndax inna ndax buur yàlla kat laa yuhibbu moom soppul te bëggul al musrifiina ñi nga xam ne ñooy way yàqkat yi léegi yooyu kon muy yeneen façon alal yi nga xam ne moo jëm ci récolte beeg ci mbay mi ba léegi suñu boroom tudd na yeneen façon alal yoo xamante ne wax na zakat da ciy war comme li nga xam ne noonu la wax yaa ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibaati ma kasabtum ee yéen ñi nga xamante ne nii yéen a gëm yàlla ee ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggu anfiqu na ngeen dépenser min tayyibaati ci yi teey mimma kasabtum ci nga xamante ne moom ngeen fàggu loolu kon mu dugal beneen façon alal muy loo xam ne ci tijaara lay jóge waaw parce que maa kasabtum mooy li ngeen fàggu waaye dugalaale na ban façon liggéey tijaara mooy commerce mais dugal na beneen liggéey moo xam ne amalul yadd mooy bu ma demee di baara sawaay wala ma yor sama kii di dóor dàqee di liggéey di def nettoyage wala di def lool mooy ah, bu ma ci amee alal maa kasabtu mooy loo xam ne maa ko fàggu waaye it bu ma demee di di di di di di dem di di di xëy nekk ci chantier yi di ñëw di dem ak ñëw loolu alal ña fay jële maa ko fàgg bu ma demee ci entreprise bi moo xam dañuy defar du dañuy defar ay ay ay ay ay fromage wala dañuy defar leneen wala dañuy defar des boissons wala dañuy defar ay produits métalliques ay ay nu mu ci mën a doon man bu ma fa jógee moo xam ci bureau laa ne man côté logistique bi laa ne ñee ci côté logistique bi ñi nekk côté administratif bi lépp ci yam mooy ne yéen loolu ci li nga fàggu la suñu boroom lu mel noonu la wax ne yaa ayyuhal ladina amanu e yéen ñi gëm yàlla anfiqu dépenser leen min tayyibaati ci yu teey ma kasabtum ci li ngeen fàggu ca suuratul baqara ci même aaya boobu mu teg ci beneen façon alal joo xam ne zakat dañ ciy génne zakat léegi ba léegi ñu ngi ci façon alal yi nga xam ne mooy charte gin alal il faut mu bokk pour ñu mën cee génne zakat il faut mu bokk ci façon alal yi suñu boroom ne alal yu mel nii lañuy génne zakat waaw mu teg ci kon beneen mu ne ci même aaya boobu wa mimma axrajna lakum min al ard waaw wa mimma axrajna lakum min al ard waaye dépenser leen ci li nga xam ne ñoo leen koy génneel ci suuf si waaw mooy li nga xam ne ci suuf lay jóge lool mooy lan mooy maadin yi kon am na yeneen façon alal pierres précieuses yi maadin yi mooy yi nga xam ne ay yu gànjaru la yu précieux la yu nekk ci suuf si imagineel ma jëndoon benn terrain dem ba koy tabax di ñuy gas di defar fondation yi ñu gis ci suuf bi ñu gasee ñu gis ay pièces door yoo xamante ne ni yu yàgg la wala ay pièces de mone yoo xam ne temps Louis XIV la woon nga xam ne valeur am ak ay rëy léegi xam nga bu dee ci charia waaj a fekk loolu kooku moo ko moom kenn waxu fi lay man new ma fi ñu naan wala kon léegi kela qu'est-ce qu'a walla l'État yu non waxuñu lool ñun charia la ñuy wax hein loolu la ñuy woowe arrikaz mooy alal ji nga xamante ne nit ki da koo fekk ci biir suuf waaw ay gaa yoo xamante ne nii ci àll bi lañ dem for ab pièce fenn ñu ne ah fii moom te ñoo gas ba xam waay bi ñu gasee gis ndekete ça daté des siècles alal joo jële loolu mooy moom la suñu boroom di wax nii wa mimma waaye dépensé leen ci li ngeen xam ne tamit axraj naa moom lañ leen génneel lakum ñeel leen minal ardi ci li nga xamante ne nii mooy suuf si waaw léegi kon mooy yii nii tudd na ko lii la alxuraan tudd yeneen façon alal yi bi mu leen di tudd walla sax buy tuddaale yii da koy généraliser day naan rek amwaal comme liñ wax sànk xud min amwaalihim xud jëlal min amwaalihim ci seen alal yi sadaqatan waaw yaa ayyuhal ladina amanu anfiqu non wa anfiqu mimma razaqnaakum te ngeen dépenser ci li nga xam ne moom laa leen wërsëgal ak wa fi amwaalihim xaqun lissaa'ili wal mahrum nekk na ci seen alal yi xaq mu ngoog mooy xaq mooy zakat joo xam ne lissaa'ili ñeel kay laaj wal mahrum nag ki nga xam ne dañ koo xañ kon alquran gis nga tudd na alal tudd na kon bu ñu récapituler tudd na az-zahabu wal fidda muy or ak xaalis tudd na li nga xam ne mooy jóge ci mbay mi bu boobaay it or ak xaalis buñu ci accès dinañ ci lañuy xoole est-ce que suñu mone locale yi wala suñu monnaie internationale yi ñoomin dollar ak i dalasi gaayoo yële ñoomin euro gaayoo yële ki CFA franc CFA ñoomin ugg ya ñoomin yen yooyu est-ce que ci lañu walla déet mu tudd mbay mi mbay mi mu tudd kulu min samarihi ida asmara wax aatu xaqahu yawma xasaadi ci la ñuy gise est-ce que kon façon mbay yépp la bu ma yoree sama toolub xaal mu après récolte bi jot est-ce que est-ce xaal jooju dama ciy génne zakat wala ma yor sama hein dëkk fële ca conke yor sama tooli mango wala sama tooli orange bés ba nga xam ne ci laa koy euh, witte këyit bi jouru këyit bi est ce que bu boobaa dama ciy joxe zakat wala déet waaye bu ma nekkee fële ca Bawol ca bassin arachidier daal di yor li nga xamante ne sama toolu gerte la est ce que bés ba ma koy góo ba ma koy déqi voilà ba ma koy déqi dama koo waral lan dama cee war a génne zakat waaye bu ma nee fee ca Kaolack ca bassin arachidier ba léegi yor sama toolu dugub est ce que dama koy bés ba ma ci ba ma koy góob ci laa ko war a joxe sama zakat wala déet mooy ñii yépp ana moo ciy joxe zakat loolu xam nga alquran leeralul na nag yonent mi alayhi salaatu salaam mooy ñëw di leeral yooyu waaw est-ce que rikaas bi mu wax mooy yi nga xam ne maadin la ci suuf si nga nit ki jële est-ce que bu boobaa moom zakat biñ koy génne ak par ak liñ cay génne moo or bi ñu xam bi mu wax naan walladina yaknizuna zahaba wal zahaba wal fidda dañoo yem konk bi mu gasee ci suuf si waa ji li mu gis or la est-ce que dañ moo or bële ñoo bokk lu ñuy jël ci ñoom waaw wala déet ak est-ce que condition yi nga xam ne moo am ci or nga xam ne tamit dinañ leen gis comme xawalaanul xawli muy mbir mi mat un an yoo xam ne atu jullit est-ce que loolu day dox ci rikaz waa ji nga xam ne dafa gas gis alal ci biir suuf si wala déet yooyu yépp alquran duggul ci détail bi waaye sunna moo ko leeral sunna moo ko leeral te lool la suñu boroom wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruun mu ne wa anzalna ñu wàcc suñu boroom ne wa anzalna ilayka ñu wàcce ci yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam az-zikra sunna ñoo wàcce ci yow xam-xam bi nga xam ne mooy sunna di loo xam ne zikr la min allah fàttaleku la min allah di fàttali jaam yi li leen war di leen yóbbu ci li nga xam ne moom la leen seen boroom di xaare ci ñoom li na lan moo tax ñu wàccee la sunna mooy li tubayyina ngir nga leeral linnaasi ñeel nit ñi maa la nga xamante ne la lañu wàcce ilayhim ci ñoom te mooy alquran li ñu wàcce ci alquran dañoo wàcce ci yow lu ñu naan zikr xam nga alquran yi day tudd zikr xadiis day tudd suñu boroom woone woowe na ko fii zikr mais alquran zikr tamit la moom tamit bokk na ci tool mi ak zikr pour lu tax parce que ñoom benn lañu benn manu cee dem bàyyi sa moroom te source bi benn la lépp minallahi tabaaraka wa taala lépp ci borom bi subhaanahu wa la jóge mu ne kon dañoo wàcce ci yow ak zikra muy sunna li tubayyina ngir nga leeral linnaasi ñeel nit ñi maa la nga xam ne nuzila lañu wàcce ilayhim ci ñoom muy alquran wala allahum te bu ko defee bu joo leen ko leeralee bañ nangu koo topp yatafakkaru nañu mën a fàttaleku te di nekk ci li nga xam ne moom laa leen di xaare léegi na nag moo leeral façon yooyu waaw moo leeral façon alal yooyu noonu dëgg dëgg dëgg léegi ndax alal mooy lépp loo xam ne nit ki moo ko moom man cee def tasarruf hein man cee nekk koo xam ne da ciy mën a soppandeku moo tax buñ paree ci charte bi muy charte yan façon alal il faut alal yi ñu war a génne zakat mu bokk ci façon alal yi ñuy génne zakat am na beneen charte muy charte al milkiya tamma mooy il faut waa ji shakhsun maxsuus ginnaaw bi ñu ko gisee moom mu nekk réellement moom moom alal yi bu boobaa dinañ ci gis ay masala yu bari insha allah léegi buñ ñëwaatee fii ñu ne bu ñu kon mën nañoo yii ñoo yi nga xam ne xoolal boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim côté bii dañ cee wute ma ne ma dañ cee wute kay dañ cee wute euh, mooy parce que nit alal man nga parce que bu boobaa dinañ ñëw ci wàllu Euh, waa ji nga xamante ne alal ji keneen a ko yor moo ko moom mais keneen la ko yor comme waa ji nga xam ne euh, euh, day na la mooy da ko leble loolu dinañ ko gis insha allah dinañ gis ala moomu léegi mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci côté bi waaw mooy dañoo wuute ana yan ñooy façon alal yi nga xam ne moom lañu war a génne zakat dafa am ñoo xamante ne ni dañoo yaatal affaire bi lool waaw dañoo yaatal affaire bi lool te ñooñu mooy par exemple yu mel ni xanafiya yi rahmatullahi alayhim ñoom moom mooy ñoo gën yaatal ci wàllu zakat ndax moo tax mooy ci alal yi façon alal yi nga xam ne war nañ cee jële zakat moo tax ñu boole ci ñoom dañoo yaatal bokk nañ ci ñi gine a yaatal mooy yaatal géew bi ba lu bare dugg ci li nga xam ne moom lañ war a joxe zakat moo tax am na ci yenn alal yoo xam ne ñoom chartaluñ ci ne lii il faut mu yem nisab mooy seuil imposable ñoo loo amul ci nga ne ma par exemple man te loolu dinañ ci ñëw insha allah buñ ñëwee ci zakaatu côté yooyu affaire boobu mooy simaar mooy affaire wu affaire wu euh, mbay meeg meññeef yeeg yooyu waaw ñoom dañoo jàpp ne loolu moom amul say imposable mooy ne alal daal lenn la ku fi bay dara sa tool bu joxee rendement loolu dañ ciy joxe zakat quant ay est-ce que mat na ni ak bon laata la war a génne récolte bi non ñoom loolu noonu ndax lan ñu ne ndax yonent mi alayhi salaatu moo ne wa fii ma saqati sama al ci li nga xamante ni nii asamaan si moo ko arrosé mooy taw yàlla bi subhaanahu wa taw moo arrosé tool bi du ji moo ko arroseel boppam def ay moyens d'irrigation wam di ut ndox ci nappe phréatique bi di ci sonn di ñëw di arroser kooku noonu moitié wu ushru lay joxe kantaa ki nga xam ne moom toolam ca àll ba la këram waaye li koy alimenter moom mooy taw bi lay xaar moo tax jamonoy nawet la la la la bay di xaar bu tawee daal affaire yi baax bu tawul nag. ah mbir mu taq suuf mu ne wa fii ma saqati sama al ushr yonent bi aleyhi salaam ne ci li nga xam yii xadiis yi yëpp dinañ ci gën a ñëw bu ñëwee ci wàllu zakatu thimar wa zurur dinañ ci gën a ñëw buñ àggee ci li nga xam ne mooy azakaay mbay mi ñoom ñu ne moo tax ñoom amul nisaab contrairement ak jumhur muy minal malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila ñoom dañ ne moom ah si si si si si si si am na nisaab kay mbay mi am na nisaab du mbay lu mbay mbayoo du lu mbay mbayoo rek ñu ne ay waggaay leen génn ci zakat non non non ça ne se passe pas comme ça te ñoom it nee nañ am nañ seeni dalil loolu bu ñu àggee ci côté boobu dinañ ko gis kon fii li ñu soxla mooy dafa am ci boroom xam-xam yi dañoo wute ci façon alal yi ñuy génne zakat am na ñoo xam ne dañ koo yaatal comme madhabu al imam abu xanifa alayhi ridwanul mannaan mooy comme exemple bii ma la jox mais alxuli mooy takkaayu jigéen ñi xam nga waa jumhur mooy xanafiya yi ak riwaaya bu ñu jëlee ci al imaamu ahmad ibnu hambal ñoom dañu ne takkaayu jigéen yi dañ ciy génne zakat mooy jigéen gu amoon ay or yor li nga xam ne ay euh, euh, bijoux xaalis ak or ak ay seen takkaay yooyu ñoom dañ ne loolu dañ ciy génne même bu dee ne imaam Ahmad li gën a dëgër ci ñoom mooy ne ñoom ak waa jumhuur ànd mooy minal xanafi minal malikiyati wa shafi'iyati wal xanaabila ñoom dañ ne loolu kenn du ci génne zakat waaw takkaayu jigéen ñi kenn du ci génne zakat bu boobaa nag bu ñëwee ci zahaba fidda dinañ ñëw ci masalaam mais waa ji nga xam ne nag dafa or bu xaraam la yor nga luy or bu xaraam ñu ne góor goo xam ne day takk or xam nga loolu dafa xaraam jël ay seenam di takk or bi kii est-ce que kooku oram boobu dañ ci génne zakat loolu moom ñépp a d'accord même ñi ne xul yi sax waa jumhur ñi ne xul yi kenn du ci génne zakat même ñoom nee nañ or bu xaraam mooy ndax dafa xaraam ci waajooju mu koy sol bu dee ne ku mel noonu la moom za oram boobu da ciy génne zakat bu boobaa ñoo xanafi yi dañuy bokk wax mais bu dee jigéen taw mu nekk or boo xam ne kenn nekkul di ko takk ngir dem ziyaare jib sëriñ déedéet yu xaram yooyu moom yu bizarre la yooyu gis ci wolof yi waaw mooy sëriñ ba nga xam ne buñ demee woo leen waroon a xamal diine moom lañuy def li diine xaramal yépp yi diine bañ yépp ñëw sukk ci kanamam mu leen di ñaanal naan leen yàlla na barkeel ak lu nekk wal iyaadu billah hada moom mi nga xam ne ah, bada al islaamu ghariban wa sayaudu kama bada fa tuuba ah, dafa tàmbali woon ci tumuranke moo taxit ñun dellu kama ci xaraaba gam ci tumuranke waaw fa tuuba shajaratu tuuba fa tuuba texe hein lil ghuraba ñeel na ña nga xam ne bu keroogee ñooy tumuranke waaw nekk ci diine tumuranke ñépp naan xoolal ces moyen âge ces extrémistes ils ne vivent pas dans notre époque ils ne vivent pas dans si ci suñu époque bii alors xamuñ ne ñoom ñooy ngaaka yi ñoom ñoo kan na su ñoom ñoo kitit kay na ñoom ñoo wu yet waaye jàpp nañ ne waa yi topp na moo mel noonu waaw loolu la léegi mooy kon façon or boobu hmm? mooy kon nga gis ne xanafiya yi ni ñu ubbee bunt bi foofu mooy ñoom ay parce que tamit am nañ ay dalil ah. wax naa la boroom xam-xam du wax sans dalil amul benn boroom xam-xam rahmatullah buy wax parce que lii moo ma neex de mukk dañuy wax ne la xadis baa ngi bu ñu ci amul xadis wala alquran bu ñuy wax mooy selon li ñu xam ci alquran ak sunna ci kaw loolu la ñuy waxee te ki wax loolu même bu dee dafa juum ci masala boobu à vrai mooy ne dañ koy fay ndax li yonent bi alei saatu salaam hmm? ne mujtahid bi ida asaaba ida ijtahada fa asaab fa lahu bu defee effort d'interprétation yulli dayoog coonoom ci masala mu taxaw xool li mu xam ci sunna li mu xam ci alquran xool ana lan mooy àtte bi mu ko war a jox mu ne mu mu ne àtte bi lii la fekk muy noonu kooku day am ñaari pay ki nga xam ne def na la même chose waaye àtte bi joxe dafa njuuy dëgg mooy dafa juum kooku mu ne dina am benn pay kon loolu la kon xanafiya yi rahmatullah alayhi ñoom ñooy côté bi nga xam ne dañoo yaatal affaire bi waaw ba moo tax kon yenn yi ay nisaab ak yii yépp xaaruñu ko ci te tamit ñoom ñooy ñi gën yaatal ci côté boobu ñoom mashar al ahnaaf waaw te ñoom ay alal yi ñoom dinañ gis yeneen chart yoo xam ne ñoom buñ ci àggee dinañ gis ñoom ni ñu yaatalee bunt bi ñoom ñooñu di xanafiya yi beneen ñi opposé ak ñoom ñi nekk beneen côté bi muy zahiriya yi al imaam ibn Hazm rahmatullah alayhi ak mbokkam yi zahiriya nag seen imaam premier seen imaam dëgg-dëgg mooy Ali al-Zahiri al imaam Ali ibn Ali al-Zahiri ah léegi ibnu daawud al-Zahiri rahmatullahi alayhi mais imaam Ibn Hazm moo moo moo rën mooy kii def renaissance u ngir moomu tabudul woon moom Zahiriya tas na bu yàgg kenn xamul duñ ko xam sax duñu ko xam day riir waaye moo ko moo ko feeñal ci téereem yu am solo yi ñoom al Muhalla wax odd téereem yooyu ñoom moom Zahiriya yi à leur tête al imaam ibn Hazm rahmatullah ala al ñoom dañu ne ñun gis nga alal yi nga xamante ne nii ñoom la zakat war mooy yi nga xam ne moom lañ gis ci alquran te sunna ak sunna te ñoo wér ci ñun ci loolu lu ci wérul laisse tomber lu ci wérul kenn bi ci génne zakat gis nga ñoom contrainement ak yi yaatal ñoom dañoo tënk mbir mi uniquement ci li nga xam ne moo rot ci xadiis yi te wér waaw léegi buñ amee ñooñu mu des ñeneen muy ñi nga xamante ne ñooy waa jumhuur mooy waa jumhuur raxmatullaahi alayhim ah waa jumhuur nag waa jumhuur mooy xanafiya yi maalikiye eh, yi ak shaafi'i non manaan xanafiye yi non non yi shaafi'iye yi ak xanaabila yi ñoom ñooy waa jumhuur ñoom dañu ne affaire bi lenn la hein mooy ne ñoom dañu ne non ñun affaire bi dëgg la li li gaayale wax muy waa zahiriye yi ñun d'accord nañu lenn ci ñu wax waaye nag ñun yemuñu foofu waaw ñun mënuñu yem foofu parce que bu ñu yemee ci sharia wax parce que ñun sharia ñun ñu ne leen non bu leen duggagul ci ñu ngi leen di ñaan bu leen duggagul ci euh, joxe ay ay argument parce que pour l'instant joxeeguñ argument joxeeguñ argument dañoo bëgg rek yéen. ngeen wax ñu yéen ana yéen seen wax ji ana fan ngeen xamante ne nii mooy fa ngeen koy fa ngeen kaa teg waa jumhur ne ñun ñun non mooy lan mooy seen wax waaw kay lan mooy seen wax lañ soxla ñu ne ñun suñu wax lenn la mooy ne ñun yemuñu ci li alquran rek wax parce que alquran dañoo ubbi lu lu ñu naan qiyaas ta alquran sharia li ñi niroo ñooy bokk at du boole diggante ñaar yoo xam ne niroowuñu waaye tamit du boole ñaar yoo xamante ne dañu du du tàqali ñaar yoo xamante ne nii dañoo niroo léegi euh, ñu ne leen nag léegi baax na baax na yéen baax na baax na euh, on va revenir euh, vers vous insha allah may leen ñu tuuti ñu ne <coughs> ñu xool euh, zahiriya yi nga xam ne ñoom seen wax ñépp ci mooy ñoom li ñu wax ñépp mooy dëppoo nañu ñépp ci wax ci wax ji ne ñoom yi ñu tudd yooyu dañ ciy joxe zakat alal yooyu waaye li nga xam ne moom lañ dëppoowul mooy est ci yooyu kese lañuy yem loolu zahiri yi kese ko wax xanafiya yi dañ koy ubbi ba mu yaatu lool waa jumhuur it am na luñ ci ubbi mais ñoom ñoo gën a nekk ci diggu doom ñu ne léegi lim leen alal yi alal yi ñu ne non léegi dañuy jël li zaahir yi wax parce que ñoom seen wax ñépp d'accord nañ ci yooyu ñuy lim après nag waa jumhuur yéen ngeen wax ñu yan ngeen ci boole ci façon alal yi nga xam ne moom la ñuy génne zakat ñu ne bismillah man al imaam Ibn Hazm je peux commencer ñu ne commencer waaw yaa al imaam man nga commencer mu ne man yi nga xam ne moom la ñuy bàyyi xel. te li nga xamante ne nii moom la ñuy génne zakat mooy façon alal yi la mooy al-dhahabu al-dhahabu wal fidda or ak xaalis te loolu leer na sànq wax nga. walladina yaknizuuna dhahaba wal fidda ñëw na tamit ci sunna yoo xam ne bu ñu àggee ci zakatu dhahabi wal fidda loolu dinañ ñëw ci xadiis yooyu gin koo développé insha allah baax na ñu ne waaw alhamdulilah waaw zakat ak fidda muy un mu ne la jàppal un euh, non dhahabu or wal fidda xaalis ñaataangoog deux ñu leen gën a xamee ci an naq day nii ñaar yi nga xamante ne ñoo ñoom ñooy ay monnaie lañ leen di def nga xam ne nit ñi dañ ciy def transaction ñu ne jàpp leen beneen alal troisième al ibilu wal baqaru wal ghanam bàyyil ñu defal la ko ensemble al dhahabu wal fidda ñu ne am naqdayni ñooy yi nga xam ne ay monnaie la ñaari monnaie yi beneen ensemble al ibilu wal baqaru wal ghanam ñu ne al ibilu gëléem loolu beneen ensemble la boo xam ne moom la ñuy wax almawashi mooy jur ji mooy al ibilu mooy gëléem wal baqaru nag wal xanamu ak li nga xamante ne mooy xar yi ak bëy yi leer na kon am nga ñaata boo totalisé ma ne ah fii de trois nga lim plus deux yi la ñuy ñu ne wa très bien cinq ngoog ak zahabu al fiddatu zahab or xaalis deux gëléem trois nag cinq un xar ak bëy ñoom dañ leen di wax xanam kese waaw ñu ne loolu voilà kon yow cinq ngoog léegi ñu ne benn ensemble la jàppal beneen ensemble boo xam ne man al imaam ibn Hazm loolu laa d'accord te waa jumhuur weddi wuñu ma mooy alxintatu alxintatu moom la ñu naan froment en français wa sha'iru mooy orge wa tamru ak tàndarma ñaataangoo attends euh, alxintatu cinq la ñëwoon fële xinta kon six sha'ir sept tamru huit ne waaw kay ñun huit yi al asnaafu thamaniya yii nii huit lañ yoo xamante ni nii ñun moom lañu wax ñun waa ahlul al-zahiri al-zahiriya ñun lii mooy suñu affaire voilà ah ñu ne yéen waa jumhur d'accord ngeen ci loolu ñu ne waaw ñun d'accord nañ ci yi mais dañ cee yemut waaw lu tax ah, ah, ñu ne pardon léegi ku fi wax rek joxeel sa dalil ñu ne léegi euh, waa al al euh, est-ce que est-ce que mën ngaa joxe sa dalil mu ne avec ñun kay saay volontiers bismillah ñu ne ñun premièrement ñun mooy texte yi <laughs> texte yi alquran ak sunna yii moo wér kene yonent bi alayhi salaatu wa salaam lii la wax ñu génn ci zakat lii la alquran wax ñu génn ci zakat waaw loolu kay ay yaakaar naa ne moom moo gën a leer leer ñu ne leen mais yéen zabib du ngeen ko ci boole ñu ne zabib wérul ci man al imaam Ibn Hazm xadiis bi ñëw di wax ci wàllu zabib naan ci la zabib mooy raisin sec mooy raisin yoo xam ne dafa wow ñun d'accorduñ ci parce que xadiis boobu noonu euh, man wérul ci man waaw fi ñun ñun ñi nga xamante ne ñooy masharu az-zahiri az-zahiriya ñun mbooloom zahiriya yi mbir mi xadiis bi wax zabib d'accorduñ ci kon ñun suñu première dalil la ngoo waaw léegi mu ne loolu bu ñu amee dalil boobu nga dégg jàppal beneen mooy li ñu naan suñu boroom dafa ñoŋal alalu jullit waaw alalu jullit suñu boroom daf ko ñoŋal sharia daf ko ñoŋal mooy du ku tëb rek am ci accès di ci def lu ko neex kenn amul droit di laal alalu benn jullit lu dul loo xamante ne nii suñu boroom subhaanahu wa taala moo ne lii nañu ko jël ci alal jooju parce que lam dafa am orma bu mu ko def bu mu ko jox waaw kenn moom la jël nag alalu jàmbur noonu ci maali foro déedéet ku ëpp nag ku fi ñëw ñun lan moo tax ñu nangoo jël ni yii nii dañ koy jël ñu ne parce que sharia ko wax parce que alquran a ko wax parce que yonent bi alayhi salaam moo ko wax léegi nag képp koo xam ne ñëw nga ne en dehors yi yii ñu fi tudd or xaalis froment orge tàndarma ak li nga xamante ne mooy géléem nag xar ak bëy ku yii nii la yonent ma lay saar saam wax ku fi indi leneen ne loolu war nañ koo jël ci alalu jullit ñi yow yaa war a indi dalil war a indi nas bu leer naññ ndax alal dafa am xorm goo xam ne kenn du ko jël lu dul ci texte waaw ñu ne leen ha ñu ne waaw troisième dalil premier leneen lii wane ne ñun ñii lii ñu wax lii la hein bu ñu waxee dalilu euh, zahiri yi dinañ la wax ñoom seen seen wax lan lay ëmb loolu dafa am solo mooy wax bu nekk ñu xam wax bii boo nee man wax bii moo dëgër fi man wala boog wax bii moo dëgër mooy lan la loolu lépp di incomber qu'est-ce que cela veut dire <laughs> voilà pas di wax di asaaloo di sànneeka dem non wax ju ne dafa am porteem ñu ne leen kon baax na loolu parenthèse la woon léegi euh, am ngeen beneen ñu ne waaw ñu ne boobu sax daanaka mën nañ ko bàyyi parce que moom lu ñu wax sànq yam waaw mooy euh, albaraatul asliya waaw albaraatul asliya jullit bu ne mooy baraatul zimma jullit bu ne dafa innocent jullit bu ne amul dara lu ñu war a jël ci yow lu dul ci dalil comme ni ñu ko waxewoon woon sànq lu dul lu nas si ñëw te nas ñëwu fii waaw waaw te mbir mi buur yàlla mooy togg jëf jaan ñi ginnaaw ba mu leen toggee jëf ni lii képp koo xam ne ñëw nga ci ginnaaw ni lii it ci la mooy yaa war a indi dalil bu bàyyeekoo fa borom bi ak ki mu yónni alayhi salaatu wassalaam luy wan ne lii nii ci la yokk leen ko ci ñuy mel ni ñuy dànkaafu waa jumhuur di leen artu di leen dànkaafu te joxeeguñ seeni kii naan leen nag képp ku ñu wax qiyaas yéen xam ngeen ñun suñu usul ñun zaahiriya yi qiyaas bokkul ci suñuy mbir ndax qiyaas moo alagoon ki nga xam ne mooy ibliis alayhi min allahi maa yastaxiq ah qiyaas a ko alaloon di moo ko alagoon parce fa la nekkoon moom sujootalal kii mu bañ lu tax mu bañ parce que xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin loolu la wax mooy dafa jàpp ne ah waa tiens safara boo jëlee safara teg nii ak ban ban nga xam ne ku mu laal nga taq nga nga nga gaaw di ko seexloog fu mu nekk gaay di ko moytu kon loolu dafa salte te tamit ku mu laal nga gaaw raxasi ko alors que safara dafa rafet di étincelant waaw te ku soxlaa togg ci sama gaa yi fayeen yeeg ñooñu moom la ñuy ut njariñam ni mu baree ak ban nga xam ne sawaay li mu mel ku ci ku ci tugg ci ci ci ci ku ci ne pëccëx sawaay mooy sangu ji ngay def wala sa yére yooyu nga sànni leen kon nag comme ni ban safara daal gis nga ni ëppee njariñ li nga xamante ne mooy ban noonu laa gëne tamit kii xalaqtahu min naar bind nga ma man safara wa xalaqtahu moom nga bind ko min tinin ci li nga xamante ne mooy ban safara moo gën ban kon maa gën aadam alayhi salaatu wassalaam ne ñun moom kon xam ngeen ne seeni wax moom bu leen fi wax ba tuddal ñu qiyaas parce que ñun qiyaas ça ne passe pas c'est chez nous les zahiri ñu ne leen léegi pare ngeen ñu ne waaw ñun léegi mën nañoo déglu ma'shar al jumhur xanafiya yi nga ne mais xanafiya yi nag ñu ne non xanafiya yi ñoom seeni wax xam nga seeni wax sànq tudd nañ ne xanafiya yi ñoom dañoo ne mbir yi surtout ci yenn yi nga xam ne gis nañ ne dañ koo dañ koo yaatal hein yi ñu ko yaatal ñoom dañu ne waaw ñu ne la waaw nga ne waaw waaw ndil parce que yow benn rek ngeen doon man loo wax nga dëgg parce que xanafiya yi dañ ne ñun tamit ci aaya yi waaw ñun ci umumaatul aaya yi lañuy lañu topp mooy suñu dalil première dalil parce que aaya yi defuñu benn différence entre alal ak alal suñu borom bu ne yaa ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al ardi yéen ñi yàlla yéen ñi gëm yàlla anfiqu dépensé leen min tayyibaati ci li teey maa kasabtum ci li ngeen fàggu wa mimma ak ca la nga xam ne naa lañu leen génne lakum ñel leen minal ardi ci suuf si ñu ne loolu suñu boroom daal def benn différence entre liy génn ci suuf si ak tamit li nga xam ne moom ngay fàggu benn différence amu ci waaw moo tax lépp loo xamante ne nii nit ki da koy bay waxuñu lu saxayaay de non lu saxayaay jekki di di saxal boppam loo xam ne nit a ko bay mooy yow li nga doon wax sànq tool ñun toolu gerte toolu leneen a ci yem toolu tam kammaate voilà gars yi di ñenn ñi daa mel ni ñoom duñu wax tammaate kamaate la ñuy wax waaw <laughs> toolu kammaate yépp ñun dañ ci génne zakat waaw lépp lu suuf si di génne zakat di di di di di di di euh, euh, suuf si di génn ci mbay dara la tudd hmm? dara du génn loolu loolu noonu dara dara dara lépp la ñuy génne zakat waaw parce que aaya bi deful benn différence te tamit suñu boroom bi muy wax aay yi nga wax sànk wa aatu haqqahu yawma hasaadihi wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin loolu daal yawma hasaadihi wa aatu joxeyan haqqahu loolu lépp ci yem waaw moo xam affaire bi pomme laak banaana laak orange laak orge laak blé laak ceeb laak lépp ci yem yépp la ñuy génne zakat waaw te suñu boroom yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na comme niñ ko waxe woon sànq fii ma saqati sama al ushr <coughs> voilà li nga xam ne asamaan si moo ko arrosé mooy ci taw bee tax mu poussé moom ñooñu kon nag affaire bi day <coughs> nekk loo xamante ne ni mooy dixième un dixième nga ciy génne moom nga ciy génne kon nag jeex na ko waa ñun moom te tamit bu ñëwee ci wàllu zakatul xuli dinañ gën yaatal suñuy développer suñu argument ci côté boobu ndax am nañ ay xadiis yoo xam ne moo koy wane këne yooyu yépp dañ cee war a génn zakat ñu ne ha